tàmbale woon ko xadis mille cinq mille huit cent cinquante et un bi mu ne woon waan abi hurayrata mu ngi doon jële ci sayyidina mawlana abu hurayra al-hafiz ad-dawsi radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na ayyuha nnaas <coughs> yéen nit ñi inna allaha tayyibun borom bi de dafa teey dafa laab dafa teey la yaqbalu illa tayyiba du nangu nag lu dul loo xam ne lu teey la lu laab la lu sell la wa inna allaha te bi tabaraka wa taala amara digal na almuminina way ngëm yàlla yi bi ma li nga xam ne dong amara bihil mursalin li mu digal yonnentam yi alayhim alsalatu wassalaam fa qaala mu wax taala loolu ci alqur'an ya ayyuha rusul mu ne yéen ñi nga xam ne yéenay sama ndaw yi alayhim alsalatu wassalaam kulu min at-tayyibaat lekk leen ci yu teey yi wa'malu te ngeen jëf jëf jaa nga xamante ne moom moo yiw ah ndax man ci li ngeen di jëf yépp alimun ku ko xam laa waaw allahu akbar waaw inni bima ta'maluna alim wa qaala mu wax ne nag ngir way jullit ñi radiyallahu anhum way ngëm yàlla yi mu ne leen yaa ayyuhal ladina amanu <coughs> yéen ñi nga xam ne yéen a gëm alhamdulillah kulu lekk leen min tayyibati ma razaqnakum ci yu tee yi nga xam ne moom laa leen wërsëgal moom lañ leen wërsëgal summa ginnaaw gi zakara rajul yonent bay saa saab continuer benn waay boo xam ne yutilu safar guddal na tukkeem ba mu tukki muy tukki jaamu yàlla tukki boo xam ne wala ci jihaad xam nga joxoon nañ la misaalu ku dem ci aj aji nga xam ne boo demee ay arafatin muzdalifa jaani fa ngay dem yooyu jóge foo pare te poussière o wala nekk fa tak ak poussière beeg tàngoor beeg raj-raj bi ah loolu dalay dal bu ko defee bu boo ci yokkee jóge fu sori waaye moo fi dem jihaada yem dem ci toolu xare waaw poussière bopp ba cuqaaral na lépp ci yàlla yamuddu mu nga jaaxle nag am ay soxla yamuddu yadayhi ila samaa mu ngay tàllal ñaari yoxoom ila samaa i jëmale asamaan bi nga xam ne mooy xiblaay ñaan <coughs> naan yaa rabbi e eh, yaa saa boroom yaa rabbi e saa boroom waaye nag di dagaan boroomam di ko woo ngir mu wuyul ko daal di koy defaral lii nga xamante ne nii aajo gii mu nekk allahu akbar waaye nag wa mat'amuhu xaram li muy dundee daa xaram wa mashrabuhu xaram li nga xam ne moom lay naan daa nekk loo xamante ne nii lu xaram la wa ghudiya bil xarami moom daal li ñu ko dundale ba mu toll nii mu tàmbali yor mbiru boppam di ko wéyal ci xëram yi loolu it ci lu xëram la woon ah akbar waaw allahu akbar hmm? mu ne waaw ñii waa ji fa anna yustajabu li dalik man de rasulullah sallallahu alayhi wasallam dama leen di laaj waa ku mel nii moom nañ dañ koy nangule <laughs> mu ne soo na ko muslim imam muslim rahmatullahi ala aljami abul husayn ci jataay ñu génn gisoon nañu ko gisoon taxrij bi walillahi alhamdu wal tey ñu war a dugg ci njàngat yi hadis yi yonent bi alei salaatu salaam <coughs> dañuy xamal comme am na luñ ci tuddoon bii weesu li nga xam ne mooy partie cruciale le plus important bi nga xam ne nit ki bu ko sàgganee na ko leer ne fama siwaahu adya lu ko ginee féete suuf lay gën néewal doole waaw ndax mooy qutbu raha mooy qutbu raha mooy axe jaamu yàlla yépp mooy di dunde lu lew waaw waaw boo bëggee say jëf jag na dund seetal li ngay dugal sa biir ci lekk ak naan ak li ngay sol ak li ngay jëfandikoo yonent bi alay saa saam daal di woo nit ñi ne ay naas yéen nit ñi waaw ñépp war koo dégg xam lii te di ko doxe ci seenu dund gis nga inna allaha borom bi nga xamante ne mooy seen borom tabaraka wa taala waaw dafa teey dafa laab dafa nekk koo xam ne dafa denc lépp loo xamante ne ay ay wàññeeku wàññeeku la muqaddasun anil naqa'is wal uyubi dafa denc lépp loo xam ne wàññeeku wàññeeku la ak takk-takk ak <coughs> loo xamante ne nii waaw moom borom bi tabaraka wa taala akbar ba moo tax alkarimu la yaqbalu illa ma huwa ma fihi karam du nangu laa yaqbalu du nangul jaam benn jëf du pas-pas du wax du xaal du jëf bu yàllay nangu ci jaam bu dee ne remplirul condition tayyib nekk lu teey say wax lépp loo xamante ne borom bi da koo xaraamal daf cee war a set wecc ngir borom bi mën a dégg sa wax yooyu man koo nangu say jëf boo jógee di julli lépp loo xamante ne moo koy yàq ci ñàkkam jàpp moo tax julli julli ji moom kenn du ko bàyyi xel ndax laa yaqbalu llahu salatan bi ghayri tuhur wala bi ghayri tuhur wala sadaqatun min ghulul premier hadith sunanu Tirmidhi mu ngi ci sahih imaamu Muslim ibn al-Hajjaj ak musnad al-imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal waaw <coughs> radiyallahu anil jami' yeneen saa salaam ne borom bi da nekk di nangu benn julli boo xamante ne nii njàpp àndu ci lapp àndu ci bu dee ne kooku daa war a sangu ji set mooy lapp kon mooy la koy yàq jaamu yàlla nga lay tax du nekk tayib lu teey voilà foog nga moytandiku ci ngistal tamit ndax ana aghna shuraka'i an shirk la borom bi wax maa gën a set wet ci gën a deñ ci ñi ñu may bokkaale lañ may bokkaale ñoom képp ku fi jëf benn jëf bokkaale ma ci kenn ma bàyyi ko laa nga may bokkaale wala ka nga may bokkaale la kon yooyu il faut mu set ci dégg tël ngis tël aw jëf al ujb mooy mbir mi il faut mu nekk xaalisan li wajhillahi al karim mu nekk loo xam ne da nga koo def uniquement sellal ko ngir borom bi kese wa ma umiru illa li ya'budu allaha lu ci teg muxlisiina lahu diin xunafa waaw kay jaam ah. seen jaamu yàlla yi acte de pa yàlla yi culturel yi non loolu il faut mu nekk ngir yàlla waaw boo ciy dugal keneen borom bi ne banaa soxlaw ma kon mooy inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba sa jëf yi il faut bu dee jëf la lépp lu koy yàq al uyub min al uyubi ak yi nga xam day tax du baax mu set ci wecc allahu akbar loolu la de <laughs> waaw ak di jëf loo xamante ne day yàq lépp luy yàq jëf gën jëf comme bu dee saraxe la tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada borom bi neen yaa ayyuhan nabiyina amanu ca jeexitalu suuratu baqara waaw yéen ñi gëm yàlla bu leen yàq seen saraxe yi xam nga jëf la seen zakat yeeg seen saraxe yi ngeen di defal ne ngir yàlla bu leen ko yàq ci ñaax ka ngeen koy jox kim bu dul woon man ngeen diyee bu dul woon man nga torox bu dul woon man téyal waaw ak wax ju ñaaw joo koy wax yéen taalibe yii lu fi waay nar a lekk ñu laara biraa naan ko téy leen yàlla jox leen ma ma ma ma ma ma ma ma deseeg ndox këmax ko boo booy taalibe bi ba muy waaja daanu nga lool nga yaakaar ne lool koo ko jox doo bàyyi ñene yàlla lool yàllaa tax yooyu il faut mu denc lépp loo xam ne leneen yoo xam ne xam nañ ko ci seeni buntu yuy yàq jëf-jëf fokk mu denc waaw inna allaha tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiba sa koor ji bu dee ni nit ñee tax ngay woor mais boo wéetee doo woor xam nga ne loolu du tayyib borom bi nanguwul xeb xam nga ne xeetu koor yooyu de <laughs> nekk Sénégal ne ah fii nag moom <laughs> ñàkk fee koor moom danger la moom <laughs> non sa réputation yàq ta lool saa najaay de bu ma gisee wala saa ma saa baay wala saa nàngam wala ay bët diñ may xoole <laughs> nga am bourse au Canada daal di fay dem mu tombeeg weeru koor nga ne ah fii en plus man kese la saa ah, ay oori ay koori lan kon yaakaar nga ne kooram nga mu doon woor Sénégal tayyibul mukk kon borom bi laa lu nekkul li nangu façon koor yu mel noonu ndax moom laa lu du nangu illaa tayyiba la nag jàpp ko ci lépp waaw <laughs> bu ci xaal yi bépp xaal boo nekkee ngir gis tël waaw li gars <laughs> naan nit ku baax <laughs> nitu yàlla boo ko fekkee boo ko bettee fekk mu doon jaamu jaamu yàlla joo xam ne bëggul nit ñi gis ko ci moom ndax digganteem ak boroomam la day nëbbu jaamu yàlla jooju génne bu dee am na xaalis bu fa ne woon xaalis bi lay génne boo ñëwee fekk ko muy konteb xaalis <laughs> nga naan ah saa ay kon de xam na waaw saa waaw sëñ bi yaa ngi toog ah waaw fekk ko muy konteb xaalis <laughs> nga foog ne kii ca ngoon ba léegi mu ngi nekk di compter xaalis ndekete yoo dalaa dégg bi ngay dugg ci rek la gaaw nëbb lam doon def ak bàyyi loolu jublu ci xaalis bi <laughs> waaye koo xam ne du loolu xam nga nu muy def bu nekkee <laughs> di compter xaalis boo ñëwee rek mu xëcc kaamil bi nekk ci wet di nëbb xaalis bi <laughs> walla jël kurus gi est-ce que xam nga ne ñaari xaal yooyu wute nañu kii moom xam nga ñaari xaal yooyu benn la nga yaakaar di ko teb xaalis dégg tànk rek daal di xëcc kurus bi nëbb ko di kocc koccal di jéem wax wax lu ta tus waaye waaw ci wax yi tamit fokk wax yi ngay wax nga ciy seet yàlla te yàlla tax ngay wax waaw moo tax man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyaqul xayran aw liyaskut ak aw liyasmut ñaar yëpp am nañ gisoon nañ ko fii ci Riyad bi sa wax yi wax yi nga xam ne moo gërëmloo yàlla te borom bi loolu lay nangu ci liy teey mooy foo mu teey mais bu dee da ngay wax ngir blesser nit ngir jam nit ngir nàngam ngir ngis tël ah, wax bi gën a teey ahsanal xadiis bi alquran sax boo koy wax te ngistal tax borom bi du la ko nangul gisoon nañ borom xam-xam ni ña nga xam ne yeneen saa saam xadiis yi naa bu ray nee na ñoom la ñuy njëkk dugal sawara bokk na ci borom xam-xam ba nga xam ne borom bi da koo xamal am al xam-xamu alquran biñ ko teewalee borom bi daan ko mu naan ko waaw xamal ko xéewal yi mu ne waaw damaa jàngal alquran ci yow nga ngir yow di ko kii di ko xamalee yooyu nangam borom bi ko waxoolu am da waxoon ngir nit ñi ne jàngkat la xaari la jàngkat la moo neex baat moo nàngam wax nañ ko ah jël sa tàbbal safara kon xam nga ko mu ngi wax wax ci din muy waxu borom bi kàddu borom bi tabaaraka wa taala wax te pourtant borom bi safara la ko yóbbu waaw <laughs> côté julli gi ñu doon wax ñu ngi koy wax keroog fa waylul lil musalliina alladhiina hum an salaatihim saahuun pourtant bu ngay julli de waaye saahuun ñoom borom bi ne ñooñu waylun xuru mbugal parce que inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba waaw waaw naka kon wax ci mu ngoog boo fi nee waxu jëw boroom bi du nangu jëf jooju waxu nar waxu rambaaj waaba jiiba daja jaxase ay munut borom bi du nangu kàddu yooyu waaye waxu alquran boo xam ne yàllaa tax waaw xadiisu yonent bay saasam bi boo xam ne yàllaa tax sikkar boo xam ne yàllaa tax yooyu yëpp bu teeyee yooyu la borom bi di nangu te nga fexe lépp lu koy yàq fii ak ngay dee nga nga préserver ko ndax man jaa bil hasanati la borom bi wax ku dikk indaale ci yiw Iblis da topp jaam bu def lu baax en mille neuf cent quatre-vingt-quinze mu topp ko ba deux mil trente-cinq door koo yàqal jëfam joojule waaw moo tax di ñaan boroom bi mu moom mii sàmme mu sàmmal ñu préservons nos acquis loolu nag kenn manu ko laa malja wala manja minka illa ilayk ci dellu ci boroom bi rek waaw moo gën xaj bi iblis ngay fexe di jël sa yari bopp di ko bàcc waaw borom bi moom boo demee mi nga xam ne mooy boroom mooy sa boroom di boroomam moom dina la musal ci ana dor bi ci coono yi di dóor ay yoo xam ne dóor yoo xam ne du la mën na laa indil coono te doo ci am résultat kon inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiba kon ci lépp la lekk gi it noonu la comme mu ko waxee fii waaw waaw loolu la boo jëlee lu xaram di ko saraxe borom bi du ko nangu ah non non non sawaay yow nga jël alalu jàmbur sàcc alalu jàmbur ba pare ñëw di ko saraxe am ci yéenay saraxe bal bàkkaar nga ci yam waaw parce que kenn du recycler alal ju ñaaw ci noonu bam des alal ju nga xam ne dafa xaraam nekk sa loxo waxoon nañ la nan nga koy delloowe bu dee da ngaa sàcc nit nga xam kan la da ko koy delloo bu dee ne newu fi ña koy donn bu dee ñoo ñëpp gisoo ci kenn nga ñaan borom bi débarrassé wu yéeney débarrassé wu ci alal du daganut du nekk sama loxo mais pas ci yéeney ngir bu ëllëgee bu la laajee ca kanaw borom bi yow loolu taxaw palaasam mais paa di jéem mbaax ci alal joo xamante ne dafa xaram kenn du sàcc ba pare naan damay dimbali way ñàkk déedéet loolu mooy lan waaw ñëw braquer banque ngir nee nga damaa romb ay fakir ñoo xamante ne ñu ngay yalwaan fële ma yërëm leen dugg ci banque bi kagulewu daal di leen ne les caisses jël daal di dem ne damay joxe déedéet loolu sariya jam na la déedéet mbir mi du demee noonu lu nekk daa am yoon waaw jaaral ci yoon bi nag waaw boo bëggee def lu baax lu baax la waaye daa am yoon mooy loo xamante ni yàlla tabaaraka wa taala xamal na ko jaarale ko ci lox i lam nañu yonentam alayhi saam loolu mooy baax waaw mais jël xabiis naan danga kiy liggéey xabiis déedéet loolu demee noonee waaw loolu la <laughs> waaw boo ñëwee këf alalu jàmbur <laughs> ba pare dem naan dama koy saraxe lillah déedéet loolu it waaw <laughs> loolu la ah <coughs> waaw kon nit ki il faut mu nekk li nga xamante ne nii mooy li muy euh, alal jooj day dagan kenn nag du loo sànni ko comme li ñu jële ci ku mel ni <laughs> ñoom àll Fudayl na Iyad ne loolu moom na ko yàq bu dee alal la jum yor na ko du bu dee par exemple ay billet de banque na ko xotti ndax alal ju xaraab la bu dee moom la yor bu bu ko faraa bu mu ko joxe loolu dañ naan déet bu boobaa loolu gënu la dëgër parce que nit ñi il faut ñu euh, alal ji du alal jee baaxut ni ma ko amee moo baaxul bu boobaa nag na ko joxe ci wàll yoo xamante ne comme gis ñoo xamante ne ay orphelinat mu def ko fa waaw ñoo xamante ne dañuy eh, toppatoo ay jirim wala yu mel noonu mu daal di ko fay def waaw waaw loolu lay def te lépp lu ciy defe mu mu jàpp ne du moom moo koy def de ka ko moom waaw moom la fi toogandil a ah, di ñaan borom bi yal na ko nangul loolee mais man ma débarrassé wu <laughs> hein li nga xamante ne mooy alal ju xaraam ji lu tax na inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba léegi nag mu des waaw loolu mooy problème wu waa ji nga xam ne day def jaamu yàlla joo xam ne daa laaj alal ba pare <coughs> mu ñëw dafa ko alal joo xamante ne nii laysa bi dagan quoi waaw alal joo xamante ni dara dara dara dara dara daganu ci mu daal di koy axasa <laughs> waaw daal di koy jël <laughs> di ne da ciy jaamu yàlla yóbbu ci nee na dem ci Makka ne day aji xam nga lii mooy masala bu bu siiw boobu halin nahyu yaqtadi fasadul manhi anhu am la loolu yàgg nañ ko fee gis lu mel ni Hanbali ak lenn ci Maliki yi am na tamit ci euh, masaay bi léegi nga da nga dem mais buñ la waxee d'une façon général Hanbali yi moom ñoo ci gën a waaw ne mane alal jooju moom waa ji bu demee daal di ci zakatu non wala kii ci nu mu tudd aji <coughs> borom bi nekkul di nangu loolu quoi waaw kooku kooku daraam du baax dara la borom bi tabaraka wa du nangu du nangu ajam googu waaw te teggilu ko farataay aj waa jumhurul ulama rahmatullah alayhim ñi ci des mais bon def na lu xaraam moom xadis biñ la waxoon laa yaqbalu llahu salata <coughs> laa yuqbalu laa bi ghayri tuhur wala sadaqatan min ghulul waaw yeneen saa salaam wax ko xadis ibn Umar mu ne yeneen bay saa saa nee na borom bi du nangu uh, salaata uh, salaatun benn julli salaatan bi ghayri tuhur bu àndul ak laab waaye wala sadaqatun du ca du nangu wala sadaqatan de ab sarax boo xam ne ci wuruj ci naxaate ak yooyu nga daal di koy jële loolu borom bi nekkul di ko nangu waaw kon nag ci kaw noonu kon nit ki bu dee daa jël alal joo xamante ne nii alhamdulillah daganu ko moo xam ci xeet yi nag yi mu ko mën a amee premier le juillet perte muñ uti muy lu xaraam jeu hasard yi borom bi doon tere mu gañe <coughs> mu gañe ci ay millions waaw mu gañe ci ay millions daldi ne nag euh, bon affaire bi léegi man ni may def damay dem daldi ci aje waaw damay dem daldi ci aje ñu ne la noonoo loolu boroom bi du ko nangu loolu boroom bi nekkul di nangu li nga xam ne mooy loolee waaw <laughs> waaw hanbali yi moom rahmatullah alayhim dañ cee catégorique ne loolu mënula baax de toute façon farata gi teggeekuwul am na bàkkaar te dara lañ du nangu waaw waaye waa jumhur na si bon def na bàkkaar waaye mbir mi bu dee def na nañ koy defe mooy mbir mi eh, mooy loolu borom bi mooy farata gi moom na ko teggi kenn du ne ko yow ma soo aji demoo fa aj defoo nang <laughs> loolu manuñu ko koo wax loolu du loo xam ne loolu lañ koy wax waaw xam nga xambali yi moo am na ay xadiis yu ñuy tegtaloo <laughs> am na xadiis yu ñuy tegtaloo <coughs> bi nga xamante ne nii moom la bon ne yonent way sa saam dane waa ji nga xam ne day aj bu dee daa teg tànkam ci étrier bi waaw mooy li nga xam ne moom la yéeg waaw waaw ngir daal di ci yéeg ngir daal di eh, eh, naan naan naan nag labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk waaw inna alhamda yaak yooyu labbayk allahumma bi hajj nag bi umraak am na malaaka moo xam ne mooy taxaw ne ko hé eh, laa labbayka wala sa'dayka xawaay waaw yow zaadu ko xaram xajju ko ma'zuur ghayru ma'juur ne ko amoo benn labbayka man wayu wuyu man laa labbayka laa nga lam yow koy wuyu looy wuyoo nii nañ la wax nga ñëw wuyoo ko i <laughs> eh, xaram daal di ñëw naan da ngay wuyu borom bi yow koy wuyoo laa labbayka laa wax sag baykat yelloo nañ la ko <laughs> voilà sa ndaykat te pas le le le le bienvenu <laughs> fii nii ci Makka gi ak miiqaat bi te pas bienvenu waaw waaw te yow sa aj bàkkaar nga ciy jóge ay wisre nga ciy jële mais kenn du la ci fay tous bi yoboo nga jàll <laughs> waaye boo xadiis boo boobu kat lay sa bi dëgër quoi xadis boobu moom xadisun da'if la waaw waaw loolu moom lay sa huwa bi wér moo tax en tout cas euh, dañu naan euh, moo nit ki nag wax dëgg yàlla même bu ñu nee duñ ko ko laajaat waaye xanaa nag nit ku nekk la muy liggéey c'est pour am ci nag gërëmu yàlla jullit la defal yàlla ngir yàlla fay ko la loo am ci ngërëmu yàlla la quand même yàlla kontaan ci li mu jëf mais def loo xam ne borom bi dafa koy delloo loolu mooy tax nit ki war na koo moytu lu tax aj goog du ko nangu parce que inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba waaw <coughs> ndax borom bi daa teey te nekku fi di nangu lu dul loo xamante ne lu teey la te waa jëndiwu teey alal jim ñëwee daa ël dëpp mi ël dëpp keesub société wuruj nax tëdd ci alal joo xam ne alalu miraas mu daal di koy jël waaw daal di jëm yoonam waaw loolu lu jara moytu la waaw loolu lu jara moytu la léegi kon inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiba kon ci gàttal côté boobu mu ngi noonu mooy nit ki na moytandiku di jëfandikoo loo xamante ne nii boroom bi da koy delloo waaw <coughs> da koy delloo ndax jéppi gi nga ndax yoon wam ko amee moo nekkul loo xam ne mardi lu borom bi gërëm la waaw allahu akbar waaw moo tax borom bi parce que yooyu yëpp nangu gi hadis bi day wan ne borom bi da koo gàll ci la ngay lekk dagan waaw la ngay naan dagan la ngay sol daal di dagan ci ngay gisee dangerosité nit ñi nga xam ne feesul na af naafiq yu mag yi nga xam ne dañ naan ay sëriñ lañ taxawal di daganal taalibe yi loo xam ne lu xaram la naan leen dara newu ci waaw alal moom ñu nga ko amee garaawul fa nga koy dugal mooy moo am solo xam nga ne wax jooju wax jooju ak jëlal wax jooju waxu yeneen saa saam léegi nga xool est wax jooju wax ci jaar yoon <laughs> nga xam ne waxu kadib la waxu nar la ak képp ku ko mën a génne waaw képp ku ko mën a wax day expliquer parce que borom bi du wax li mu wax ñu gis ko ci laay yi wax sànk yaa ayyuhan rusul wax yonent fii lekk leen yaa yéen ñi gëm yàlla ci lu teey yow nga ne lu teey non lool garaawul noo ko amee baax na waaw lool moo lay wan ne toog naan liggéey li am solo na nga ñafe na nga liggéey déedéet liggéey bu xaraam amoo droit di ko def <coughs> liggéey boo xam da ngay jaal sàngara alors que fukki nit borom bi rëbb ko ci sàngara tuddoon nañ ko fi doo ki koy jaay ki koy transporter ki koy nal kañu koy yóbbul ka koy servir ki naan man man man transporteur kese laa samay camion laa yor am samay contrat ak entreprise tel sauf que ñooñu boisson yi ñuy yóbbu hôtel yi maa koy distribuer yooyu ak magasin yi te boisson yi da sàngara dacee bari moom dacee bokk nga naan man sama yoon newu ci xam nga ne li ngay def lu xaram la waaw ab étudiant la waaye damaa sonn fokk ma kii fii daa metti Europe la nekk voilà restaurant bi ma jël foofu bon mbaam mag yooyu yëpp dañ koy jaay di servir sangara man maay def service bi man serveuse lañ ma jëlee en tant que fille wala serveur loolu liggéey bu xaraam la amoo droit di ko def en tant que jullit amoo droit di ko def amoo droit di ko def parce que yow fa ma ni tura dañ koy àggul parce que lu xaraam fi ñu koy permettre mooy fa nga xam ne amatoo weneen yoon woo mën a jaar waaw mooy exemple bu classique bi ngay tukki ñëw ci désert boo xam ne ah sa sa sa yóbbal lépp jeex te boo lekkul léegi lépp sa njort bala ngaa jotaat benn dëkk wala benn garab goo gis boo mënee <laughs> loof dootoo continuer man ngaa dee ci yoon wi nga gis mbaam mu nëpp mbaam xuux laa wax de mu nëpp ñu ne la daggal ci lekk. alhamdulilah kan moo àgg foofu ci ñun ci façon liggéey yi nga xam ne moom la ñuy permettre suñu bopp yoo yàlla xaraamal. ñu koy def te naan après nag ah ma ne rek alhamdulilah man ma ma ma daal di ciy génne dara ngay déet <coughs> lu garaaw la waaw borom bi daa gàll mbir ci mbir yi dagan aj li am am solo li ci yoneen saa sam di wax yépp tuuba li abdin axidin bi inaani farasihi fi sabilillah ash'atha ra'suhu ash'atha ra'suhu mughbarratun qadama wala mughbaratan qadama waaw gis nga jihaad ni muy am am solo yeneen saa saa am ne tuubaa pexe ñeel na jaam boo xam ne téye na go laxaabu fasam ci yoonu yàlla di ko wommat jëm ca xare ja pënd karawu gi jaxasoo tànk yi li muy am am solo moom lay wax nii summa zakara rajul ginnaaw yeneen saa saram li mu leeral mu tudd nit ki nga xam ne yutiilu safar ci doonu lalla yàlla comme hi <coughs> waaye ci aj <coughs> dem aji waaw nga xam ne fa muy poussière mawaqif yépp mu dem fa poussière def lépp waaye nag malheureusement malheureusement la muy lekk daganul allahu akbar borom bi daf koy delloo de allah loolu da koy delloo Allah ñaan nga muy ñaan du ko nangu <laughs> moo tax mooy xutbu raxa waaw <laughs> moom la ko Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu doon woowe nee na loolu moom mooy xutbu raxa moom <laughs> lekk lu dagan mooy xutbu raxa léegi ngay gis ay caaxaankat yu taxaw ah naan la wala ñun daal euh, ay sëriñ lañu moo tax ñoom daal lépp lépp lu xaraam dagan na ci ñoom kadib dañuy nar wal iyaazu billah dañuy nar rek <laughs> dañuy nar de <laughs> ma ne nekkal doomu ko la neex loolu daga na loolu xaraam bal day gën a garaaw parce nit ñi dañ lay roy waaw waaw loolu dañ lay dañ lay roy waaw dañ lay roy jàpp ne lii kon dara nawu ci ah chet moo wax <coughs> Seydina Abu Hurayra bon am nañu ne moom la yem imam Ibn Hibbaan moo ko solo yeneen na man kasaba maalan xaraaman fa tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajr wa kaana isruhu alayhi imaam Ibn Hibbaan moo ko saxiixam bi waaw ba ci yeneen saa saam ñu ne non mawquuf la ci yeneen saa saam la yem ñu noo ci Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne képp ku fàggu alal ju xaraam di ko saraxe du ci am benn fay te bakkaaram ak diis gann ga ca kawam lay dal allahu akbar